alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillaahi wa mun wa minnati jeexaloon nañ bataaxal yi nga xam ne di lettre yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono joo jële ak njiit yi gisoon nañ ci yu bari gisoon yi mu yónni ñi ginoon siiw ci ñoom comme Kesrowe di Kisra maliku Faris wa azimuha nekkoon l'empereur perse di Kesrowe waaye it gisoon nañu bi mu yónni woon Hiraql di Qaysar azimur Rum l'empereur des Romains gisoon nañu tamit bi nga xam ne moom la yónni woon al-Muqawqis malikul al-Iskandariya wa Misr mu ne woon ki jiite woon mim Égypte ak rawatina Alexandrie bu Égypte gisoon nañ tamit kene yónni woon na an-Najaashi wa waqad warada fi saxiix imaamu muslim ibn al-Hajjaaj kama dakarna annahu huwa an-Najaashi lam yakun an-Najaashi alladhi salla alayhi alayhi salaatu wa salaam. rot na ci saxiix imaam muslim kenn Najaashi bu mu yónni woon bokkul ak Najaashi ba nga xam ne moom la jullee woon moom alayhi salaatu wa salaam. waaye gisoon nañ ne yónni woon buuri arab kom comme al Mundir ibn Sawa yónni woon ci Jayfar ak Abd ibnayil Julanda muy Jayfar ak Abd jiite woon Julanda naka noon la yónni woon ci sayyidu bani Hanifa Hawza ibn Ali al-Hanafi ginnaawam fa jógee mu yónni tamit ci musaylimatul kazzaabu di musaylima al kazzaabu ki nga xam ne moo doon waxkatu lu amul bu mag bi lettre yi bari woon na yónni na ci ñeneen zu kuraa ak zu amr ñoo ñépp yónni na gisoon nañ tamit yónni na ci feewu ak dundam seydina muaaz ibn jabal ak seydina abu muusa al ashari yónni woon na fa tamit seydina ali ibn abi taalib comme ni ko boroom xilaasu zahab fi siirati xayril arabi alayhi salaatu wassalaam indee te ñu gisoon ko ci lu gaaw ndax àgguñu woon ba ci fin bi tuddoon nañ ko noon muy seydina muaaz ak zu ak abu muusa dalee na yóbbu ilaa yamanin ginnaaw gi mu yónni fa seydina ali asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib alayhi ridwaanullah yooyu yëpp gisoon nañu ko biñ ci pare gisoon nañ jàngat yi ci lañ jeexale woon waaye comme d'habitude rek am na yoo xam ne am na boo xam ne léegi yaa quelque matul trent minutes la ci sama xel dem Euh, boo xam ne ci njàngat yooyu la bokkoon yoo xam ne dafa feeñ dafa feeñ ci yëf yi mais ci lettre yi mais dañu ko fàtte woon mais xam naa dañ koy tudd nii rek muy masala boo xam ne ci laal alxuraan est-ce que mën nañu laal alxuraan mushaf bi wala lenn ci alquran sans pour autant nga nekk koo xamante ne ku am jàpp nga nga ne ma mais loolu ban lien la am ak foo ko gise ci lettre yi ñu ne ah lettre yi gisoon nañ bi mu yónni Qaysar ak bi mu yónni an-Najashi ak ki nga xamante ne mooy Muqawqis waaye bu Kisra bi amu ci te loolu c'est normal parce que Kisra kaana min al majuus moom gëmul religion révélée li mu gëm mooy safaraam soosu nga xam ne woon nañ mooy tàkk te du fay loolu it dafa am beneen affaire bu am solo bu muy bu muy bu ñu yonent bi aleyhi salaatu foofu mooy muy yónni lettre ñoom Kisra Kisra boolewu ci aaya boobu noon yaa ahlal kitaab taalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allah ba ni aaya jeexe gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu yónneewu ko Kisra yónneewu ko Kisra yónneewu ko dafa gëmul loolu loolu mooy ci argumentation tamit nit ki boo jéem a en tant que jullit manoo man ni may waxee ñépp ñoo yem dama leen di woo ci diine xooluma ci kii chrétien la ak juif la ak athée la sama yoon newu ci en tout cas daal man lii la dama naan ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu yow yaa tax waa ji du la ci déglu yonent salaam dañoo wan ne dañuy junj fii que nit ku nekk. mooy la alxuraan naan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan wooteel jëme ci sa yoonu boroom jaare ko ci sunna bil hikmati ci sunna nga koy teg looloo tax loolooy sagesse mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la ko boroom xam-xam yi fiire bil hikma tekkiwul ci ay ay la scolastique ah non la sagesse grecque non jamais bil hikmati du loolu bil hikmati du loolu jubluwu ci loolu bil hikma mooy ci sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci nga koy teg ci li wal maw'izati al xasana ak waaraate woo xam ne wu rafet lay doon wu baax lay doon manoo ñëw koo xam ne xam nga xam nga ñoom Qaysar ñoom Qaysar comme que gëm nañ ne gëm nañ religion révélée yi mu jaare ci loolu ne leen yaa ahlal kitaab ta'aalaw woo leen ci loo xam ne seen religion yi dëgg-dëgg loolu lay woote muy ibaadatullahi waxda jaamu buur yàlla moom don képp duñu ko bokkaaleeg dara te duñu ko booleeg lenn mu wooleen ci loolu nga gis ne boo seetloo ñoom ñépp ñoo teral leneen yonent ci alayhi salaatu wa salaam bind man bu dee ne gëmuñu que ça soit Qaysar que ça soit an-Najashi bi nga xam ne moo ko wutu Asham kay ak que ça soit al-Muqawqis waaye gisoo ci kenn ku doxale ni Kisra doxale moom mi nga xam ne moom iz jaahu al-haami famazzaqahu ilaahu muhaaza istilaman ghayra lu mu waxati lu mu wax dane amma alladhi qad tawalla ba'da ashamatin fa kaafirun ghayru ma'rufi sumal alami non pas kooku euh, Kisra voilà euh, euh, mu ne mu ne Kisra nan la waxati Kisra waay yëpp mbiri Kisra id wa dihyatun li hiraqlin thumma arsala abdallahi lil qitli kisra wa huwa lam yaqumi id jaahu alxaami id jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu ilaahu xaaza istinaaman sharra mustalami mu ne ki nga xam ne mooy Kisra ba mu fa yónnee Abdallah ibn Hudhafa mu jox ko Malikul Bahrayn Malikul Bahrayn daal di jox lettre alayhi salaatu wassalaam daal koy fa yabda li yadfa'ahu ila Kisra iz ja'ahu al ba ko lool lële li lettre alayhi salaatu wassalaam dikkalee Kisra amul dara lu muy def lu dul da koo xotti waaw ne ko tereet Kisra dane ko tere waaye ah fa mooy alxaami téere ba waaw is jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu al ilahu haza istilaman mustalami wala ayya pa sharra ayya mustalami ci la torox torox goo xam ne alku alku goo xamante ni nga gën yées ci wàllu alkane moom kese def loolu moom kese mooy ki def loolu moom ki nga xamante ne mooy Kisra ñi ci des mooy loolu la booy discuter koo xam ne ay ay athée fexeel dem ak ñoom seen façon raisonnement ndax waxuma la euh, maa ngi dégg kay suñu Serigne Cheikh Mouhamad Moustapha mu ngi koy wax keroog ci kii Bulughul Maram bi am na jullit ñoo xam ne moom waxuma la yéeféer de <laughs> subhaanallah ñoo xam ne moom man ngay wax man ngay wax nii ñuy d'accord ci affaire yi mais bés bu ñu yégee ne dang ne dang ne nga ne loolu nag yonent bi sallallahu alayhi ko wax day commencé saay saay dafa tardé quoi déggal mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy am na jullit ñu mel noonu wax ah. ñoo xam ne waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mais tekkiwul dara sa ñoom amul benn poids laa fu yoo sax ko gën diis ci ñoom wal iyaadu billah wal iyaadu billah lal iyaadu billah te kat bu xew amee ay gàmmoo ki yëfi folklore bu amee kenn du ko njiit ca kanam sol loo xam ne ñépp a koy ràññee pour ñu xam ne diwa ngoog waaye kan lay nax <laughs> wa maa yaxda'una illaa anfusahum wa maa yash'urun mais lo mais warul te ku dul seen bopp ñeneen yëgul ndeysaan yëgul ne boppam lay nax boppam lay jouer ay tour de rôle noonu te xamul ñoo xam ne bu dee yéeféer ay jullit ñoo mel noonu lan ngay xalaat ci yéeféer boo xam ne mahdo la moom un vrai yéeféer bu dara raxu nga ñëw di wax ak moom ngir dugal ko ci lislaam ngir façon raisonnement bi muy nga bëgg a ñëw rek commencer lan commencer ab hadis mais du la gëm ndax moom gëmul loolu bokku ngeen ay kii te loolu seet ko ci sa bopp rek même pour ñu ñu convaincre la ci débat waa ji mënu la ñëw di la convaincre ci ci vision boo xam ne ak di sukkandikoo ci koo xam ne yow pour l'instant yow wana woo ko ne kooku kooku noonu jar naa bàyyi xel wala référence la ci moom xam nga des fois loolu mooy dal ñenn ñi <laughs> euh, foog naa waxoon naa leen ko fi ndaw ndaw sa doon wax ne mu ne dafa am kum dajeel xawma fan la ko gis mu naan ko seen kurus yi seen kurus yi ngeen di yor nii bi daal ak yu mel noonu mais ndaw si moom manul woon lu ko <laughs> comme que moom tiijaan la <laughs> mu ba mu mu ngi koy wax naan ko ay Cheikh Ahmad tiijaan yi radiyallahu anhu lañ jox kii wag wér yu mel noonu ak wér du beeg yu mel noonu mais mais waa ji kooku mooy kële ab ab ab genre ab ibaadu la mais kooku. mais mais da ko fëlën fële la teg affaire yi ndax loolu <laughs> mooy kooku mënoo ko convaincre ci loolu ndax gëmul yow ne kooku kooku référence la ci moom moo tax loolu nag c'est simple bu dee ci biir jullit ñi koo xam ne dëgg ko dox a jóg sa simple ndax jullit ñi benn référence lañ am mooy yonent bi alayhi salaam boo ñëwee mooy bi nga xam ne ñépp ci dëppoo en tout cas ku ne jullit nga te mu wér fi yow mooy yow waxu yonent bi aleyhi salaatu bu waxee jeex na ak tarixa boo man di bokk ak mouvement boo man di bokk noonu la war a demee mais ñun ñëpp xam nañ ne demewul noonu mais mooy alxuraan ak sunna ñooy delluwaay yi pour nga convaincre ab jullit ci yooyu mooy doo ñëw naan ko sama sëriñ nee na sama sëriñ nee na doo ko wax parce que gëmul ne yow sa sëriñ ñenn ñi sax jàppuñ ne nit ku baax la ci jàppul ne sab sëriñ nit ku baax la lan nga ko man ne sama ah. sëriñ nee na nga foog ne man nga koo convaincre ci loolu loolu man da nekk loolu man da nekk mais kooku mooy moom xamul ci woon yooyu moo tax daal waa ji kiiwul ma ne ko déedéet yow loolu kenn du ko doo argumenter noonu ah loolu doo argument noonu voilà loolu mooy ci biir jullit ñi mais bu dee ah, lan ngay xalaat bu dee ne ñu gëmul na nag ñoo xam ne gëmuñ la fala làmbaay di gën ñaawe no moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nga gis fii bi mu leen di woo bi mu leen di woo dafa utilise yaa ahlal kitaab yi di mu nekk tamit ci kaw ñi ne aaya boobu dafa wàcc avant comme li nga xam ne ci la ku mel ni ñoom imaam Ibn Isaaq mel ni ku jeng jëm mooy ne aaya boobu noonu dafa wàcc bien avant dafa wàcc bien avant mu yonent bi alayhi salaatu di yónni lettre yi même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne après la wàcc ci wafd yi comme ni ñu ko tudde woon ci délégation yi mais bu dee ne aaya la woon bu wàccoon avant euh, <laughs> dangay gis ne kon yonent ba ne saa sax alxuraan ji li wàccoon li wàccoon bari na li wàccoon bari na li jotoon a wàcc bari na waaye waxul waxul tànnul leneen tànnul beneen aaya bo dafa tànn aaya boo xam ne dafa approprié ak woo nit ñi jëme leen ci l'islam woo ñoo xam ne ay gens du livre lañ woo leen jëme leen ci lislaam mu tànn aaya yoo xam ne ñoo approprié tànnul wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha du alxuraan non si mais tànnul lool tànnul lool de tànnul lool mais li mu tànn mooy façon argumentation nga xam nan ngay mën a indee say dalil comme ci fiqh tamit gis nga boroom xam-xam bu ñu indi fiqh duñ def hors sujet du ñu ñëw ñuy wax ci lii des fois nag nit ki mën nga foog ne ñoom hors sujet la def parce que yow yaa foog ne hors sujet la ñuy def alors que du hors sujet de sujet bi moo large am yoo xam ne pour nga leeral ko foog nga jaar ci yeneen ngir mën a agsi ci li nga bëgg a leeral ku xamul nag ak ñun suñu jamono ji nga xam ne jamonoy précipitation la ku nekk dafa bëgg fast food comme ni ñuy def ci lekk yi ay wa jaar fee bëgg di xiif nga dem tak tak ñu dóoral la benn kii fële. nga dóor dem sa yoon pour ñoom àddina bi yëpp noonu la war a demee loo soxla daal précipitation rak rak nga def jàll ñu naan amuñ temps te amuñ temps gi yëpp mooy li ñuy def après amul benn njariñ léegi nag ñu foog ne diine ji moom da ñëw xam-xam ni nga koy amee mooy dugg si ci daara ji euh, euh, pas huit heures na huit heures yi bu dee yëfu daara moom dañuy nelaw ba heure bu leen neex non dañuy ñëw onze heures fekk ndékki ba xamatuñ fu ñu ne nelaw ba xamuñ fu ñu ne ba yeewu ndékki daari agsi nan ngay agsee ci daara ji onze heures hein ñu toog tuuti julli tisbaar jot ñu julli ba pare laa laata tàkkusaan bi jot nga bëgg dem ba pare bëgg boo génnee ci daara ji nag nekk ba papay lamul ulama da ngay fontu yow bëgg nekk boroom xam-xam boo xam ne ndax lan fréquenté naa daara yow yow fréquenté woo daara fen danga faa romb képp ndax affaire yooyu xam-xam boo ko bëggee li Maam Shafi'i doon waxal la voilà mooy dafa am yoo xam ne yooyu la laaj yoo xam ne fokk wa ghurbatun da ngay nangoo tumuranke nangoo nangoo di sonn voilà yooyu yëpp danga koy def mais bëgg wa tuuru zamaan gis nga mu boole ko ci ak jo kii boo xam ne jamono joo xam ne day yàgg mais doo toog képp dugg onze heures jóge ci daara ji quinze heures ba pare bëgg wax ne xam nga xamoo boo yaakaaree na xam nga yaa ngi nax sa bopp kon nag biir yi mooy ñoom du hors sujet la def mooy booy argumenter nga xam ni ngay argumenter xool ci alquran xool ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam lu approprié ak li nga soxla di wax ak li ngay traiter yonent bi alayhi salaatu salaam kon waxul bindu ci euh, ci lettre yi wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha fal mughiraati subha fa asarna bihi naqa bindu lool de te pourtant alxuraan waaye yaa ahlal kitaab yi waaw ndax waa ahlul kitaab lay bind di leen woo ci diine mu ne taalaw dikk leen ilaa kalimatin ci kàddu baat boo xam ne sawaa'in baynanaa wa baynakum ñun ñoo ci yem mooy lan kalimatu laa ilaaha illa allah muy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci digg ci dëgg kulul buur yàlla subhaanahu wa taala kon loolu la léegi bu ñu xamee lool léegi mooy loolu tamit dañ ko ciy jànge façon ni ngay argumenter xam tamit ñi ngay waxal yenn public la public yi yemuñu biblique yi yemuñu man bu may jàngal ay xale mooy bu ma doon def siira bi pour de pour ay xale comme niñ ko fi waxe woon mais <laughs> dangaa foog ne c'est approprié ma ñëw naan ah ma naan rawaa euh, rawal Buxaari yu rahmatullah euh, rahmatullah alayhi fi fi kitaabihi fi saxiixihi fi kitaabil maghaazi baabu nangam xaddatana ahmadu qaala xaddatana bnu wahbin an amrin an ibni abi hilaalin annahu qaala ba pare ma wa axbarani naafi'un anna bna umara axbara annahu après continuer loolu xam pour ay enfant li <laughs> approprié da ngay mujj yow dangaa war a sa monde bi nga bi nga yàgg nekk dugg daal le alamul atfal muy monde des enfants ni ñuy xalaatee ak ni nga xamante ni ñoom noonu la ñuy noonu la ñuy gise mbiri nga xaw koo def benn mu nekk récit boo xam ne day extraordinaire ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lépp mu extraordinaire waaw avec des mots yoo xam ne yu duula waaw yoo xamante ni nii day tax xale yi ne tekk di déglu mais diina ji loolu lépp la laaj waaw di def ay ay ay parabole di kii di wane kii yooyu yépp bu dee gone da soxla yooyu dangay soxla yooyu par exemple tey nii bu doon ne <laughs> jataay yii nii ab conférence la woon nga foog ne conférence moos ab conférence xam nga nu demee nii mukk boo ko defee sax gaa yi ñoo jóg bàyyi la fa <laughs> xam nga wolof moom fekk xumbul liñ naan xumb te dagan moom fekk xumbul dagan gi moom ñoom ñoo koy wax en général yi ñu xumb ci ñoom li ci li ci li ci dagan ndax lislaam wootewul ci xumb téef <laughs> nay xumb kepp loolu moom lay sal al al al lay lay sal maram quoi du du li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wut <laughs> mooy boo fi ñëwoon ñu woo la conférence ne la conférence al ci suñu conférence koor yi fii ci ci ci almadi wala fii ci fii ci caaro yi walla fii ci jàmm gën nga ñëw amoon dara looy wax nga ñëw naan ay ay bon mooy yooyu xanaa boo koy wax mu gàtt ne loolu diw soloo na ko diw soloon na ko mais boo bëggee dugg ci taxrijul xadiis la ilaha moom gaa yi parce que approprié wul tam <laughs> moom approprié wul loolu foofu moo tax ma may li may yàgg di wax rek conférence moom ku ko yàgg dégg foog nga ne foog ne boroom xam-xam nga mooy yow yaa ngi wor sa bopp yaa ngi nax sa bopp yow taxawagoo sax ci buntu xam-xam taxawagoo fa ndax conférence mën na laa jox ay piste xemmeem loola xam-xam voilà lool man na ko man na la xemmeem loo xam-xam nga dégg fa loo xam ne da lay booster day tax nag nga takkiwaat sa ndigg ngir mën a gën góor góorgóorlu nag bu dee yaa ngi ci woon wala bu dee tàmbale woon nga dem commencer takk wuti xam-xam lillaa ngir buur yàlla képp ngir lim la sant prioritairement nga man koo yéwénal loolu nga njëkke loolu nga njëkke loolu loolu conférence mën na la koo may man na la may ay piste tamit waaw ndax loolu la looloo fa xaj yéen suñu conférence yi boo ci nar a génn tagge yi tagge yeeg santaate yeeg yooyu mais boo ko ci génnee waxtu wi jeex ak heure yi nit ñi ñëw du ñëw à l'heure jamais yow boo amee fulla da ngay ñibbi laata muy tàmbali te ñëw nga heure ba ñu waxoon mañ bindoon ci carton yi dangay ñëw heure boobu mais dangay ngay ñibbi ndax boo amee bu dee yow fulla nga am boo dee nag nit ko koo xam ne moom danaan moo naan moo gars nii nañ mel garaawul ah ah <laughs> garaawul nga toog xaar leen <coughs> man nga xaar quatre heures de temps bu tàmbalee waa ji yéex a ñëw rek des fois nag sax du nekk ci moom mën na teel a ñëw mais ña ña organiser mbir yi ñoo koy jaarloo feneen di ko añ loo ak yooyu añ ya tardé lépp tardé nag ñu ñëw tàmbali maa ngi jéggalu amul sens amul benn sens lool boo ci génnee protocole boobu yépp ak protocole bi nga xam ne dañ naan la ah da koy def ci minute yu gàtt bu ko defee nit ñi mën a contribuer ban contribuer ñu jox micro yi ku nekk bëgg cee wax ngir wan ne am na lum xam ku nekk bëgg a wax ci sujet bi conférencier bi doon traité pour ñu xam ne ah ndeke diw dafa nekk ci mbooloo mi waaye ndekete moom sax mënoon naa def conférence bi amul benn njariñ amul benn njariñ contribuer mbir yi kon waruñ ko woon di tudde contribuer dañoo waroon a def waa ji waxtaanee ba pare bu amee lenn la ñuy ubbi ñu ubbi question réponse question réponse ci wàllu lu jëm ci sharia waa ji bu ko lu mu ci mën a tontu mu tontu ci lu mu manul ku ko man ci mbooloo mi tontu ko tab mooy waxuma ay yaakaar naa de mooy lu leer ngay wax waaw wax lu leer di ko jële ci fu leer ci xadiis di ko jële ci sunna di ko jële ci alxuraan di ko jële ci waxu boroom xam-xam yi nga xam ne ñépp reconnaître seenu nekk xam-xam ba bu boroom xam-xam bu ko kiy conférence manul bu ko kenn ci mbooloo mi ma ne tontu mu tontu ko bu ko fi kenn manul nag ñun ñépp ñu ànd dem gëstu jiwaat ko mais lool la mais contribution ku nekk war cee nga jël kenn jël wax fi lu gën a gudd daanaka day répéter rek li waa ji waxoon yooyu yëpp boo ko génnee ci suñu kii yi mais danga naan mais lii à vrai dire perte de temps la gën a doon yàlla na nag nañ fa yàlla na li gën a moom te gën a cee ñàng mooy bu dee dañ cee yéene leneen du dul yàlla képp lool moom c'est c'est catastrophique moom loolu c'est catastrophique moo tax bu doon ne loolu la public yi même conférence rek public yi ngay waxal du bokk ndax bu dee da ngay wax da ngay def conférence ci ñoo xamante ne ni seen niveau ay ay ay ñoo xam ne ay taalibe lañu taalibe nag waxuma ko jébbalu ci sëriñ diwle non waxuma taalibe googu taalibe gi may wax mooy taalibe boo xam ne day sa day sàkku xam-xam te jébbalu ci sëriñ diw normalement loolu lim da cee waroon a ànd dalay xamal sa diine xamal la ca si ngay seet la mais ñun moom mais ñun moom ma wax mais ñun dangay waaru yooyu taxul may wax mooy du taalibe ku jébbalu kepp non taalibe boo xam ne day sàkkukatu xam-xam voilà bu dee ne ñooy ngay waxal tata ñu nekk ñoo xam ne seen niveau dafa dafa avancé na ñooñu ñooñu du bokk ak booy wax ak ñeneen loolu lépp mooy ne yooyu nit ki day xam ne public yi yemuñu monde yi muy nekk yemuñu monde yi muy nekk yemuñu voilà monde bu nekk nag bu fa demee dafa war a xam ban discours la mën a tenir boo xam ne bu sharia la mooy du affaire naafiq yooyu tamit de naan fii discours bii lañ nekk man je suis chez les ministres les ma wax leen ne doy affaire lislaam yi seringar walla yooyu après bu ma demee nag ci banlieue bi fi gars yi di sëqali si kim ak yooyu di topp sunna yooyu mag ñëw nag commencé nag di fa kii naan naan way lii di loolu fi naafiq la waxuñu loolu ah message bii li ci biir lu changé sauf que naka laay def ba transmettre ko loolu noonu moo mën a changer loolu noonu mooy li nga xam ne moom mooy évoluer waaye du ma ci changer dara du ma ci changer dara dara dara dara mooy doo ci changer dara non non ni ma koy joxe gis nga yonent bi alayhi salaam nam doon jàng bu doon jàngal xale yi gis nga ni mu leen doon jàngal Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu maa lim ko wax yaa ghulam ba muy lekk di dugal loxo bi fu ne mu ne ko yaa ghulam ida akalta fa sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yaa ghulam xool yaa ghulam sa yow ngone si gis nga mu mu mu wàcc ba ci niveau xale bi ca Umayr tamit noonu la yaa aba aba Umayr yaa aba Umayr maada fa'ala Nughayr yow Aba Umayr muy gone gu ndaw rakku Seydina Anas muy wax ak loolu moonu Seydina Abdallah bi nga xam ne ci la ne dama ne woon ak yonent bi saa saam ci mbaam mu wooma bi mu may euh, ne ko dama lay jàngal inni u'allimuka kalimaat yaa gunaam inni u'allimuka kalimaat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tijaahak fa idaa sa'alta fas'alillah wa idaa ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al ummata jami'an ba ba ay ba ba ba ba xadiis ji xool yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat yow ngone si dama laa bëgg a jàngal ay kàddu gis nga ni mu wàccee koof gis nga inni u'allimuka kalimaat dama lay jàngal ay baat gis nga mu def foofu mu jàngale fa mais tawxiid mahd li nga xam ne gis nga lam jàngal ngone soof Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mais loolu mag mi am soixante-dix ans da koo soxla ci lislaam waaye ji nga xam ne dañ ne bu zamaan la dafa soxla loolu noonu mu doon jàngal gone gu ndaw Allahu akbar gis nga ne ko ko jàngale gis nga Seydina Luqman tamit lool la def yaa bunayya yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim nga gis mooy yaa bunayya ay doom sama ay doom sama yow doom sama laa tushrik billah gis nga teg dañun mais bi alxuraan bi gis nga lool ci alxuraan la suuratu Luqmaan gis nga bi muy wax ak yonent bi muy wax naan yonent ma la sax sax mu wax waa ahlal kitaab mais la même chose la wax qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa tushriku allaa nushrika billaahi gis nga mooy sens bi mais colonne vertébrale message bu du changer waxuñ la yëfi naafiq yooyu nga xam ne mudabdabiina bayna daalik laa ilaa haula wa laa ilaa haula lislaam jàngalawul lool mel ni naafiq yooyu nga xam ne yamuñu ñoom bokkuñu fen ñoom genre jikkooy kàkkatar lañu yor mooy melo yu fa ñu jaar moom lañuy jël moom la ñuy nirool bu ñu fa jógee jëlaat melow keneen waaw bu demee ci ku nekk daal la nga bëgg a dégg la lay déggloo loolu nag du l'islam l'islam waxuñu lool de liñ naan ay dangay approprier mbir yi déedéet mooy naka laa koy joxe message bi selon niveau ku nekk loolu lañ la wax kon yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal ñu lool muy lu am solo tamit ñu xam ni ñuy waxte ñi ñuy waxe ci selon yi ak selon auditeurs yi ak ñi nga xam ne noonu la ñuy waxe loolu moo tax xam-xam ku ko soxla fokk nga jaar ci loxoy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kenn du xame xam-xam surtout dañ naan duñ ko xamee ci rajo parce que ñun li xamee ñun li ñu jàppe suñu rajo yi la mais sinon l'islam manoon nga xamee ci rajo xam-xam bu leer yow imagineel cours yi nga xam ne moom mooy am ci monde bi ay ay madinatul war ak yu mel noonu buñ ko doon teg rajo mais euh, moom nga nekkoon daaraayam mook nga nekkoon kuuru bulughul maraan yi suñu sëriñ def mais bu buñ ko doon teg rajo mais mook nga newoon faayam wala déet mais comme que suñu rajo yi du pour loolu yi c'est commercial c'est affaire utum xaalis la ak tamit yi nga xam ne mooy loolu litteelu leen yoolu loolu buñ ko <coughs> rajo am ku koy mais kooku mën nga ko ne waa ji rajo luñ fa amee xam-xam mënoo ko wax mais mooy ne ku nekk na nga jàppe moyen yen nañ ko jàppe di ko doxale looloo tax saa dépend ci loolu bu ñu utoon rajo boo xam ne dañ koo soppi ci lu mel noonu nga xam ne xam-xam pur lañ fay teg amul nag affaire parpal yooyu parpal yooyu du fa am du ñu ko tudde benn sëriñ voilà ndax boo ko tuddee sëriñ yàq nga si yàq na ndax am na ñeneen yow même bu dee sa yéene baaxoon na danañ ko def délibérément noonu xalaatoo ci woon sax yenn yi mais ki nga xam ne moom reconnaître wul ci sëriñ boobu du déglu sa rajo comme ñun ni ñu fanatique ni ñu fanatique rek en tant que wolof loolu moom wolof kenn du ko jàngal le fanatisme le parparloo ak le fanatisme kenn du ko jàngal wolof loolu kenn du ko jàngal un wolof yi kenn du ko jàngal ndax ci la juddu ci lay beñe bu maywul walla iyaatu billaah ci lay faatu te nag loolu warul woon a nekk li nga xam ne moom mooy objectifu nit waru ko woon a nekk de loolu warul woon a nekk objectifu doomu aadama bi loolu waru ko woon a nekk yow di xeex di yendu di di gontu ci rek diw laa àndal ku gise lu mu gise moom laa kontaan ku gisewul lu mu gise mere naa la jàppe laa la noonu te diw moomu du référence bi tax ñuy wax du Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais yow euh, yaa yàq nga ko yaa ngi passé sa dund ci leneen loo xamante ni am na lu ko gënoon kon affaire yi loolu la biñ koy tuddee mooy dañ koy tuddee affaire loo xam ne ñépp a ciy gis seen bopp ñépp a ciy gis seen bopp waaw mu nekk loo xam ne wax lislaam képp la diw lu euh, moom moom moom nag Abdul Ahad la tudd ñu ne ah kooku mooy bàyyilaat kooku am murid la kooku moom bu mu jege suñu rajo bi déedéet xanaa moom daa amul xam-xam si am na xam-xam sax waaye ah da ngay waaru quoi lu muy loolu moo tax nga ne da ngay waaru yow sax da ngay waaru gi tegoo ko fenn parce que daa newul xaadir ni yow da ngay waaru gi tegoo ko fenn parce que du tiijaan ni yow loolu problème la murid di wax lool loolu loolu c'est des c'est loolu lu grave la moo tax danga koy def tudde ko pas ay connotation xam nga boo loolu boo ko tuddee Tivaouane FM mooy yow yàq nga affaire yi Touba FM boo ko tuddee yàq nga affaire yi ndax nara leer ne sa communauté kese ñi ci bokk ak ñi ñu ngay gise kese ñoo lay déglu alors que loo xam ne dafa waroon a large englobant loolu dafa waroon a large englobant voilà nga tudd ko rajo l'islam mu jeex islam fm xam nga islam fm moom boo ko tuddee islam fm amul kenn ku mën a taxaw amul ko amul foo ko mën a dëkkale te tamit nekkul tamit nga naan man comme que loolu la damay fexe nag ngir neex ñépp naa jël ci murid yi jël ci tijaani jël ci xaadir yi non loolu it boo ko tegee critère boobu du baax affaire yi lenn la ñan ñoo am xam-xam ak fu ñu man di bokk mais bu dee ne la mais ay tiijaan la ñoo fii ne ñoo <laughs> eh, eh, ay ibaadu kepp la mais ñoom kepp ba fii ne lu ngeen bëgg ñoom rek a fii ne te bu kenn foog ne moomeelu ab tariixam la ak loolu non non moomeelu l'islam mooy loolu loolu bu rajo yu meloon noonu mais rajo yooyu kay ay daara la ñuy doon loolu kay nit mën na koy suivre di ci topp benn benn jataay yoo xam ne jour bu ne mu am wala bokk semaine bi kii bu bu ko toppee mais mu ki nekk ci daara jee yépp mais nag comme que malheureusement amul benn suñu rajo yi man bokk ci li ma ci xam bu mel noonu moo tax ma ne te li ma ci jot a dégg suñu rajo yi ak conférence du bërëb bu ñuy amee xam-xam man nga faa amee piste mu soññ la nga dégg fa ay waaraate yu am solo yoo xamante ne nii jullit bi da koo soxla ndax waaraate lu am solo la yonent bi alayhi bi salaam gis nañ léegi wal maw'izatil hasana voilà wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëpp nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo waar waaraate goo xamante ne ni waaraate goo xamante ni yooyu yëpp gis nañ ko ci ci ci mooy waaraate dafa am solo c'est pas que tout le temps rek fiq fiq waaraate dafa am solo loolu nag lépp solo mooy ci xam te xam-xam yooyu moo xam fiq ngay def siira ngay def hadis ngay def loolu lépp nga boole ko waale ci biir ndax c'était simple xam nga euh, c'est mooy yooyu yépp bu ko defee da ngay dajale lu bari loolu nag moo ëpp solo ndax ñun suñu sirat buñ toppoon rek nettali les événements képp mooy fii nii yépp duñ fi jaar mais dépassé nañ fii yépp ay njàngat yi yooyu yépp duñ ci taxaw bu doon ne nettali ay événement képp la képp mais duñu def ci wàllu koor gi dara ay affaire u lool loolu da nga naan mais kii peut-être hors sujet lay def ndax loolu affaire u la mais dañ naan la fiqh ñun ki ñuy jàng moo tax loolu lépp fi moom la daje muy alayhi saato wasalaam moom la ñuy jàngu dundam kon nag mënuñu koo traverser noonu téere fiqh bi boo fa demee téere hadis bi boo fa demee lii ñuy wax lay indi lii ñuy wax lay indi ci ñuy wax nii ñoom la ñuy jàpp développer ci yoo xamante ne nii comme dañuy wax affaire julli isra wal mi'raj du wax nañ ko fi mais demal ci téere hadis yi téere fiqh yi ak naka la naa Jibril te suba ga ba mu koy jàngal julli mais yooyu yëpp dañ ci étalé wu mais ci lii lañ ko jëlee. ci dundug yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ ko jëlee kon nag mënuñoo ñëw rek romb ko noonu loolu choix la choix la bu ñu neexoon ñu def comme niñ ko yàgg waxe ñëw wax événement yi mu romb te loolu mbir la mu baax sauf ko dafa am lu ko gën kon affaire yi loolu la affaire yi loolu la mooy ne ay dañuy xool bërëb yi lu nekk ak li mu approprié comme ni ko alayhi salaatu wasalaam fii bi muy jàngale mu ne yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin yónnee ko ñoom kis ñoom Qaysar ñoom Muqawqis ñoom ñi gëm loolu alors que Kisra lettre am loolu amu ci loolu amu ci ndax gëmul loolu ndax gëmul loolu ndax moom gëmul loolu léegi bi gën a rëy ci njàngat yooyu te ñu moom moom laa fàttale ko woon bi ma lay wax sànq mooy est-ce que laal alquran est-ce que jullit bi mën na laal alquran wala aaya alquran saa mu jàpp laal laa wax de waxuñu jàng bi même ak jàng bi parce que euh, lettre bi dinañ ko jàng surtout ci kaw ñu ne loolu aaya la woon bu wàccoon avant loolu dañ naan léegi laaj bi mooy est-ce que jullit mën naa laal alquran saa mu jàpp mushaf bi nañ commencé ci loolu mooy mushaf bu alquran mooy kaamil bi li wolof yi naan kaamil est-ce nit mën na ko laal saa jàpp dañ naan la loolu li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi te mooy jamaahirul ulama mooy man na nekk dañuy gàttal nag tey on voulait commencer ci Mu'tam mais gis naa ne dañu koy bëtale xam naa ci masala yi lañuy yem mu duggaale ci njàngat yi kon ci lettres yi euh, parce que euh, sincèrement dama ko fàtte woon complètement <coughs> complètement sànq laa jàpp rek sama xel dem ci voilà bon léegi kon Euh, mooy est-ce que jullit man na laal mushaf bi di kaamil bi sans jàpp dañ naan la kon li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne déedéet ndax lettre bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi doon ñoo Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu te boole woon ci ci lettre boobu wa an la yamassal qur'ana illa tahir te boobu bokk na ci lettre yi mujjee bind moom alayhi salaatu wassalaam bokk na ci liñ ciy jàng pour ma bañ ko fàtte mooy bind xam-xam bind xam-xam ndax lool masala la woon mooy léegi ni mu évident yi ñu ñor ay téere boroom xam-xam ne dañ doon ñuy est-ce que hadis dañ koo war a bindam déet loolu kii la woon ci saxaaba yi xam-xam est-ce que dañoo war a bind hadis est-ce que en dehors de am na leneen lu ñu war a bind. voilà mais gis nañ dañ koy war a bind te loolu lañ mujjoon d'accord gis nañ ni Seydina Omar mi nga xam ne Ibn Abdul Aziz digle woon ñu bindoon te yonent bi alayhi salaatu salaam permettre woon na te loolu masoon nañu gis masala boobu bi ñuy gis tarjama Seydina Abdallah ibn Amr ibn al moom mi nga xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dane amul kenn ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam ku ma ëppal lu mu jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam Abdallah ibn Amr ibn al-As li annahu kaana yaktub wala aktub ndax moom da doon bind taman Abu Hurayra doon woon bind dama mokkal moo xamante kon yonent mi alayhi salaam ci boppam permettroon na Seydina Abdallah ibn Amr ibn al mu bind leneen lu dul alquran te mooy xadiisa mi ba ko waa Makka di naan ko ak naafiq yi naan ko yow Seydina Muhammad nii nga xam ne nit la ko day juum ci kii di mer di kii yow lu mu wax rek nga bind mu ñëw wax ko yonent bi alei satu salaam mu ne ko bindal da xam ne sama gémmiñ gi du ci génn illa al dëgg dëgg kese mooy li nga xam ne mooy liy génn sama gémmiñ gi moom alayhi salaatu kon waaw loolu noonu dama ko naroon na dama dama naroon naa ko wax bala ma koy fàtte ndax bind yi bind nii léegi kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lépp ci ñoom dañ ne mushaful qur'an kenn du ko laal ndax loolu aaya bële nag dañ koy wax wa euh, euh, kii laa yamassuhu illa al mutahharun mais boobu boroom xam-xam yi dañu wute ci lu muy tekki am nañu ne mutahharun mooy malaaka yi lay wax voilà waxul ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy nit ñi moo tax boroom xam-xam yi en général du ñu laye loolu comme que dafa am wuute te amaana li gën a dëgër mooy ñoom lay wax euh, moo tax ñoom dañuy sukkandikoo lii te yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi même xadis bii nii ama xadis bi wa an laa yamassa al quran illa mu'min loolu dafa am wax mooy xadis bi fiihi maqaal sauf que boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci jëfe loolu jëfe loolu même bu dee ne ku mel ni imam ibn Hazm rahmatullah alayhi moom am na ci réticence waaye mooy ñàkka alquran eh, loolu mooy li nga xamante ne kenn du ko laal lu dul koo xam ne du du nekk koo xam ne ku laab la mooy il faut mu am njàpp ngir man laal wala bu dee ku war a sangu janaaba la mu sangu janaaba pare doo koo mën a laal eh, léegi mu des kii bi mu daal di des. Eh, ndax dama nekk ay këyit yoo xam ne mutahara yu laab lañu marfu'atin mukarrama mutahara marfu'atin mukarrama marfu'atin mutahara bi aydi safara kiraamin barara léegi ñu ne comme que malaaka yi koy laal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu laab ñi nit ñi tamit ñi ko war a laal mooy ñi nga xam ne ñu laab la war a doon mushaf léegi nag mu des beneen affaire loolu mooy li gën a dëgër insha même bu dee ne am nañu naan la non comme que xadis bu birul kon affaire bi day dellu cosaan mais dañ naan la xadis boobu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dëppooti di ko jëfe léegi mu des kii nu mu tudd euh, une partie du Coran nga laal ko sa jàpp est-ce mën naa nekk am na nag xam nga laal euh, euh, dafa am nag ñoo xam ne pardon dañ ko leen ko permettre surtout ci ngiiru imam Malik ñu laal mushaf bi te duñ am jàpp comme koo xamante ne nii day jàngale walla koo xam ne day jàng soxla ko di ko yor di mokkal ak yooyu nga xam ne moom daara la nekk di jàng wala mu nekk koo xam ne day jàng euh, di mokkal kooku ñu permettre ko loolu même bu dee des fois du am jàpp ci njiiru imaam Maalik rahmatullah alayhi nañ ko de da loolu dañ doon wax ne surtout ndaw si nga xamante ne la permettre muy laal ci muy laal alxuraan di jàng ki xam dafa am mbërëg buñ ko naree jamono ji muy am mbërëg comme que mbërëg naa durer 15 mën na durer 15 jours imaginer koo xam ne moom ay réglam 15 jours lay lay lay durer wala 10 bu dee ne mois bi di 15 jours yu ne xaaju at mi. kon lañ naan ko doo jàng alxuraan kooku day fàtte ñu permettre woon ko lool mais dangay gis ne affaire boobu noonu mooy li taxoon ñu permettre woon ko mooy da doon bañ mu fàtte mais léegi am nañ ay ay loo xam ne ay alternative la mooy léegi nit ki xam nga temps yooyu ay taxaw fii yor ay audio di déglu amul woon déglu bi moom mën naa nekk déglu bi nga am janaabaat nga am loo man di am déglu alxuraan mën naa nekk. wax ji fii mooy laal ko léegi ba mu demee noonu ba mu demee noonu léegi nag euh, lu ma doon waxati sax léegi mooy kon déglu bi mooy alternative ndax bi ñuy wax fuqaha u Maliki rahmatullah alayhi bi ñuy wax loolu mooy temps yooyu yombutee yii nii amul woon képp mooy koo xam ne ndax léegi nit mën naa jàng alxuraan saa mu laal ko mën na koy déglu di réviser man na koy déglu di réviser léegi bu doon ne lool porte la wuñ ubboon ndax lool mooy ne képp koo xam ne ko dangaa li dangaa dangaa yow man nga koo jànge ci neneen sàngalaal ko kooku dañ naan ko loolu moo gën ta loolu day dugg ci taxa euh, taxayurul ahkam bi taxayuril zamani wal makan këni àtte yi day changer di euh, soppeeku topp jamono ji ak bërëb voilà mooy loolu nag du yëpp comme niñ la ko fi waxoon manoo taxaw naan julli lim nekk kitaaban mawqutan heure bu nañu war koo def loolu c'est que loolu mooy jamono ku nekk ci àll bi wala lool léegi boo nekkee fii ci usine bi war a liggéey wala ci sama administration bi damay bàyyi ba wàcc ma julli yëpp loolu amul ndax taxayuru ñuy wax nga naan taxayurul ahkam bi taxayuri zamani wal makan dañ naan la hada baatil istidlaaluka bi hadhihi al qaida baatil yow sa sa bëgg sukkandikoo ci qaida bi régle bii nii loolu neen la ndax foofu darul doxe foofu moo tax qaida eh, boo ko xamee du ne rek xam naa qaida bi léegi man règle bi ay wër ab dangaa war a xam ci yan kaa lay appliqué wu te loolu dafa nekk loo xamante ni nii lu am solo la yan kaa lay appliqué wu mooy le sauf que loolu day mën a dox fii ndax am nañ la taxoon ñu ubbi porte boobu c'était bañ mu fàtte bu dee ne mën na am mën nañu trouver leneen loo xam ne mën na tax mu bañ a fàtte sans laal alxuraan bi dañ naan kon affaire bi day dellu ca lam nekkoon mooy ne kon laal ko dootul dootul nekk loo xam ne lu mën a ne la pour ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñi am possibilité boobu ku ko amul nag mooy ne règle boobu day dox ci yow ba léegi voilà. kon bu ñu xamee lool léegi mu des une partie du Coran laal ko comme niñ am fii typiquement mooy li ñu am fii nga xam ne dañu gis lettre Yonent de alayhi salaatu am ay alxuraan bu ci nekk mais du moom kese ci nekk nan la commencé bismillahi rahmaani rahim loolu du partie ci alxuraan si min Muhammadin abdillahi wa rasuulihi ilaa qaysar azimir rum loolu alxuraan la non loolu du alxuraan aslim taslim aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in abayta fa inna alayka ismal majuus aw ismal eh, arisiyin mooy dañuy gis ne loolu li nga xamante ne nii moo dañuy gis ne alxuraan gi muy bismillaahi rahmaani rahiim ji alxuraan la leneen li alxuraan la mooy lan euh, mooy euh, bismi mooy yaa ahlal kitaab mu mu am léegi loolu laaj bi mooy est-ce que man mën naa laal loo xamante ne nii dafa am alxuraan moo xam alxuraan bi lépp ak leneen wala alxuraan bi ak leneen mooy une partie du Coran ak leneen est bala ma ko laal damaa war a jàpp comme ni nga wax ne kon loolu mooy li war wala léer ah hmm? léegi dañ naan la loolu dafa am wuute ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ci ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne te gis naa liir naa ci kii nu mu tudd Cheikh Muhammadul Mukhtar Ash-Shanqiti euh, rahmatullah alayhi euh, bu hafizahullah euh, boroom xam-xam bu mag la bu nekk fee Medina boroom njàngale yu am solo am solo la ilaha illallah dégguma ko mu wax ko mais njàngaleem yi foog naa bi muy def Zadul Mustaqni' eh, bi mu koy sharaa foog naa ci loolu laa ko liir ndax gaa yi taalibeem yi da dañu bind dafa am ñoo xam ne ojo yi dañu bind audio yi dañu bind ojo yi yi mu doon de boo ndax par audio la yu muy def day jàngale ba lee mu ngi jàngale ah si si mu ngi jàngale si yu am solo ay sharaat sunan Tirmidhi rek yooyu Allahu akbar ay ñoom Umdatul Ahkaam ak Muwatta imaamu Maalik non moom masha Allah masha Allah masha Allah liir naa benn partie mu doon wax ci loolu mais moom par exemple moom dafa bokk ci ñi nga xam ne d'accordul ko ne lool mën nañ koo laal ndax mbir mi alxuraan ji ba léegi mu ngi ci léegi nag am na ay tontu ñu mooy ñiy waxe loolu am na ay tontu pour affaire bii nii pour aaya bii nga ne leen mais aaya bii nag yonent ma saa saam def ci kii bi te kim ko yónni Qaysar du jullit moom te leer na buñ bu ñu laalee te te kaamil bi ñoom kay ñoo gën a garaaw jullit ñoom am na ay tontu ah. yu ñuy tontu ci lool euh, waaye insha allah ndax boo dañuy bon mënoon nañu dugg nag ci yooyu mais mais instant bi euh, mooy li ñu dese ay 4 minutes ñu dese te te te te buñ ci duggee damay ragal après ñu soxlawaat beneen jataay mais boo dañuy gàttal rek kene kon moo tax moo tax dañuy bàyyi peut-être amaana ci yeneen occasion euh, beneen occasion amaana ñu gin ko ñu gin ci xuus bu dee suñu jot dinañu ko may mooy par exemple moom bokk na ci ñi nga xam dañ ne loolu kenn waru koo laal. malgré tout comme koo xam ne dafa yor kaamil bi kaamil bi ci téléphone am iPhone wala tab euh, kii ta téléphone am mu def ci li nga xamante ne mooy kaamil alxuraan am xam nga am na yeneen yu nekk ci téléphone bi kooku est ce que mën naa laal téléphone bi ubbi alxuraan téléphone bi saa njàpp ndax alxuraan baa ngi ci kaamil baa ngi ci mbir loolu dañ naan la moog lii benn ak suñu masala bi yu ñu nekk une partie du nekk ci loo xam ak leneen loolu benn la. dañ naan la lool kon li gën a dëgër mooy ne dañuy xool est-ce que Coran bi ak leneen li lan moo ëpp xam nga suñu lettre yii nii yonent bi saa saa da ngay gis ne le li mu bind ci li mu bind lettre bi moo ëpp li nga xam ne mooy alxuraan bi. léegi bu dee ci kaw loolu nit ki da koy mën a laal mooy bu dee téléphone am bi alxuraan bi ci nekk yeneen fichier yi ci nekk. ñoo ëpp alxuraan bi bu boobaa moom man day mën a laal kii bi téléphone bi saa mu jàpp bu dee nag alxuraan bi moo ëpp bu boobaa nag du ko mën a laal ndax alxukmu li qaida bi wax alxukmu lil gaalibi wan la xukma la ne àtte dañuy jox àtte li nga xam ne mooy li siiw li ëpp li muy xew wan naadiru li nga xam ne dafa raar la xukma lahu kooku amul àtte voilà comme que alxuraan bi ëpp la ñuy xool li rek li ëpp moom mooy noot ci leneen bi te en plus mooy alxuraan bi ñu yor ci téléphone yi mooy alxuraan boobu loo xam ne lu palpable la lool c'est plutôt ay affaire la yoo xam ne ndax boo tojoon téléphone bi doo ko gis ay ay ay fichier la ay comme yu mel noonu la loolu c'est pas loolu lépp day tax affaire bi nekk loo xam ne bu dee ne leneen li mu ëpp day nekk loo xam ne lu ñuy mën a laal la insha allahu taala naka loolu moom mooy dox ci yeneen yi comme. téere alxo téere borom xam-xam yi te loolu benn dalil la bu rëy mooy borom xam-xam yi rahmatullah alayhi amul kenn koo xam ne da ne par force bala ngay jàng téere ab xam-xam jàpp te xam nañ ne téere xam mais naka mais bu dee téere fiqh nga yor muy muy muy muy mu naan ndax aaya bi wax lii ne lii dagan na ndax li li qawlihi ta'ala ndax waxu yàlla bi mu wax sa na wax ab aaya pourtant mu ngi ci. mais amul kenn ci boroom xam-xam yi ku ne par su nit ki balaa jàng téere comme ma ne woon amul kenn ci boroom xam-xam yi ku ne bala maa jàng téere damay yor damay yor li nga xam ne mooy damay am kenn waxu ko même bu dee dañ ko cee mooy ngay jàng xam-xam rien que waxuma la téye téere rek mooy nga nekk koo xam da am. amul kenn koo xam ne dañ affaire boobu farata la. nga la am jàpp door a mën a jàng dañ koo sopp waaw loolu loolu argument de poids la buy wane ne kon bu dee ne mbir mi alxuraan bi leneen lee ko kon affaire bi danga koy mën a lal sa njàpp naka loolu suñu yi tafsirul jalaale ña jooyu nga xam ne alxuraan bi yépp ngi ci mais waxu imaam ñoom ñaari jalaal yi alayhima moom mooy li nga xam ne moo ëpp alquran bi moo tax loolu nit da koy mën a laal saa mu jàpp voilà léegi nag buñ la nee laal mushaf bi koo xam kaamil bi koo xam ne amul jàpp euh, euh, dafa xaraam mooy ne yow mënoo ñëw tamit bi ko jox ab xale wala koo xam ne ma majorul boo ko joxee moom bàkkaar bi ci yow lay nekk mais par exemple yu mel ni yoo xam ne comme tafsir yu am ay tafsir te tafsir bi ëpp alxuraan bi yaxu alxuraan bi loolu da ci mooy ne bu ko laalee dara ci loolu dara tu ci nekk kon mooy masala boobu lañ fàtte woon tamit bokk na ci ñu fàtte woon mooy laal alxuraan est-ce que laal une partie du Coran sans njàpp wala bu dee ne alxuraan bi dafa jaxasoo ak leneen loo xam ne du alxuraan comme ni mu nee ci suñu téléphone yi suñu iPhone yi ak yi nga xam ne ñoo.